mu ne te mu ci saxiix mu ngi ci saxiix yi la'ana allahu li yahuuda yeneen yeneen tibaale saar saar keroog feebaram bi nga xam ne jógu ci dane la'ana allahu li yahuuda wan buur yàlla rëbb na juif yi chrétiens yi ittaxadu dañoo jàppe xubuura anbiyaa'ihim masaajida seen xabru yonent yi lañ def ay sujuutukaay xaalat déglul li sayyidatu Aïsha wax xaalat mu ne fa lawlaa daaka ubriza qabruhu ghayra annahu xushiya an yuttaxada masjida allahu akbar allahu akbar ñu ne xaalat Aïsha te déglul jëlal version imaam Muslim pour mu leer imaamu Muslim dane xaddatanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Amrun an-Naaqid an-Naaqidu ñoom ñaar ñépp qaala xaddatanaa haashim ibnu alqaasimi qaala xaddatanaa shaybaan an hilaal ibn abi xumayrin an urwata ibn zubayr an aysata radiyallahu anha imaamu muslim mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba si sañu sëriñ li abu bakr di abi ibn abi shayba moom rek déet wa amrun an-naqidu ak suñu sëriñ di amr an-naqidu ñoom ñaar ñëpp qaalaane nañu haddathana nettali nañu hashim ibn al-qasim suñu sëriñ di hashim di doomi al-qasim qaala mu ne haddathana nettali nañu shaybaan suñu sëriñ di shaybaan an hilal ibn abi humayd mu jële ci hilal di doomi abi humayd an urwa ibn zubayr mu jële sayna urwa di doomi az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu anhu an aisha mu jële ci tantam sayyidat aisha bint siddiq radiyallahu anhuma anna qaalat mu ne qaala rasulullah fi maradi alladhi lam yaqum minhu yonent bi saa saam nee ci feebaram ba nga xam ne jóogu ci mu ne buur yàlla laanallahu buur yàlla rëbbna alyahuuda juif yi wan nasaara ak chrétiens yi ittaxadu jàppe nañu xubuura muy bàmmeelu ambiya ay seen yonent masaajida ay sujjóotukaay utlul ñu ne la gis nga ñun liy wan ne ni ñu ko dégg lii la xadis bi wax xaalat mu ne xaalat sayyidatu Aisha nee na fa lawlaa daaka bu dul woon li ñu ragal la jullit ñi di jàppe xabru yonent bi saaf saam julli def ko foo xam ne foo ñuy dëpp seen jëyi la di ci sujjóot bu dul woon loolu fa lawlaa daaka bu dul woon loolu ubrisa kononte kon nañ ko baña doon nañ ko baña doon nañ ko feeñal bokku dem man fa am accès xabruhu moom xabroom bi yonent ma lay saa waaye mu ne ghayra annahu sauf que xushiya dañoo ragal an yuttaxada masjidan ñu jàppe ko foo xam ne fa la ñuy allahu akbar ñu ne la waa léegi <laughs> mooy xam nga danga naan sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ba mu fay ne xabru bi dugaluñ ko woon ci jàkke ji neneen nag ñu ngi ñëw ci fe suñu yeneen argument ñun waa jumhur wallahi dina leer insha allah ñun duñu xubuur yi de jéggal nañ nag ñi koy wax te comprendre nañ leen waaye nag loolu waruñ ko woon ndax sa mbokk jullit booy wax waroo ko di tuumal yu mel noonu parce que loolu lu rëy la waaw ñu ne mais sayyidatu Aïcha nee na li tax xabrub yonente mi aleye ñu defara ko noonu def ko noonu parce que mu ne dañuy ragal dañuy ragal dañu doon ragal nit ñi ñëw mujj gi ñu ñëw jàppe ko foo xam ne mooy sujjóotukaay waaw looloo tax ñu daldi koy def noonu waaw akbar léegi <laughs> ah ne mais ndax la parce que bu buñ ko bàyyi wonoon gars buñ demee dañuy def ni juif yi kon mën na leen yóbbu ci lool ñenn ñi mën nañu ñëw ba foofu di def ni juif yi doon def di jël seen jëy di ko ci teg loolu moo tax loolu moo tax xabru yonent mi aleyhi salaatu salaam dañu ko defar defarin woo xam ne kenn manu cee non seulement manu la nekk sa xibla parce que xamoo fu mu féete mooy di nga xam ne daal fii la ne mais gaa yi xamoo doo xam fan la féete waaw waaw xamoo exactement mënoo ñëw ne bon affaire bi fii la bon attendez attendez quoi fii la kaay gars yi aywa je l'ai trouvé mu ngi nii aywa nañ leen nañ leen kii déedéet xam nga nañ leen def moo tax li imaam al-Qurtubi wax moo ci nekk mu ne baalaxal muslimuuna mooy al-Qurtubi bi ñu la waxoon sànq boroom al-Mufhim bo mu ne boroom boroom jullit ñi mais gis nga li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax laa tattaxidu qabri wasanan yu'bad allahumma la tajal buur yàlla yàlla bul def sama sama xabru mu nekk wasanan ab xërëm bu ñuy jaamu beneen bi mooy iidan foo xam ne gaay duñ fi ñëw lu bari période ba période lañ fiy ñëw waaw yàlla na bu ñuy def lool moo tax yoo xabru yonent bi alei saatu salaam tout le temps nit ñaa nga fa alhamdulillah al walla ne les Sayyidatu Aisha ne dañu doon ragal ah dañoo def dañoo def kii bi euh, xabru yonent mi aleyhi salaatu salaam dañ doon ragal nit ñi lan moo tax mu ne <laughs> budul woon loolu budul li yonent mi aleyhi salaatu salaam bu doon ragal lu woon lii xew li muy lim ne bu ko bu ko kenn def te bu kenn def tere na ko tere na ko jullit ñi waaw tere na leen ko te wax na wan na leen rëbbum ñi nga xamante ne nii mooy ñi defoon loolu mu ne loolu moo tax ragal nit xeetam tàbbi ci lool moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ñu defal ko loolu moo tax feeñaluñ xabroom ku nga xam ne ku ñëw da ngay mën a ñëw ci bàmmeel bi fiñ ko denc noonu alayhi salaatu wassalaam ak ñaari saxaabaam yi di ci agsi déedéet moo tax mu ne looloo tax lañ doon ragal nit ñi an yuttaxasa ñu jàpp ko masjidan sujjóotukaay sinon jullit ñi sayyidatu Aïsha dinañ la ñëw ci côté argumentation boobu xaaral eh, nañ wax li ma imaam al bii di wax après ñu ñëw ci sayyidatu Aïsha le fait que jamono jooju xam nga Hanbali mën na la ah yow xaaral nga pare sayyidatu Aïsha ba muy wax lii mais xabroom amul nekk euh, néegam ndax néegam lañu denc yonent mi alayhi salaatu mais nekkul woon ki jàkka ji bokku ci woon waaw waaw waaw bàkka ji bokku ci woon fenn dañ daan la <coughs> dinañ ñëw ci lool mais imaam al-Qurtubi dane baalaga al-muslimuuna fi saddi dhari'ati fi qabri an-nabi mu ne jullit ñi dañoo yokku ah vraiment vigilance fii saddi dhari'a ci tëj li la mën a yóbbu ci bokkaale jaare ko ci xabru yonent mi alayhi salaatu li mu doon bañ ne loolu la jullit la la yéexu déeg jiif yi doon def ne bu leen jàppe sama xabru wasanan bu leen ko jàppee te bu leen ko defee iidan foo xam ne périodiquement ngeen fiy ñëw summa xaafu ne ginnaaw gi mu ne non fa fa aalamu xiitaana turbati loolu moo tax ñu yëkkati mur ba nga xam ne fa lañ ko denc ñu def ko ay mooy mur ba dañ koo yëkkati xam nga ci néeg lañ ko dugal loolu la moo taxit le fait nga ne ab xabru kenn mënu koo euh, euh, murer loolu problème la mooy lii nii day wan xabru yonent ma lay saar saam nga ne loolu man da ne mooy lu tax yonent ma lay saar kon ñu def ko noonu lan moo tax ñu denc ko foo xam ne ci mur la nekk kë néegam lañ ko denc noonu nekk Sayyidatu Aïsha nekk Sayyidatu Aïsha ndànd fooy fooy la woon ah amul woon doo nekkul woon néeg bu ñu xam amoon ab teg ak ab teek ak lool amu ko woon hein dëkkuloon néeg bu am mur déggoo ma muy wax ci wàllu bu jul tàkkusaan heure tàkkusaan bu jant bi ni mu doon dugge ci néeg bi ndax éclair éclair kii ceeñeeru jant bi lool bu doon lool dina wax lool kon bu doon daan foy foyal yonent ma lay saa saa génn àddina saxaaba yi denc ko ci foo xam ne ab néeg la entouré wuñ ko lu ñu entouré boo nee ma eh taxawal parce que Seydina Abu Bakar moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee moo ne nit yonent fu mu génn àddina fa lañ koy denc looloo tax loolu exception la waaw oh waaye yow yow loo foog <laughs> fais attention ah voilà fais très attention c'est lii dal yi dara ci wéru loolu exception yonent bi alayhi salaatu salaam ana la waaw kay. sa loolu de toute façon d'accord ñu ci ne exception exception la waaye léegi benn affaire am na leneen lu ñu lay wax waaw am na beneen affaire bu lay wax mooy bu dee exception la ngir yonent ma lay sarsam pourquoi Seydina Abu Bakar génn àddina ñu denc ko fa te moom ci boppam moo doon wax nañ ko fa denc ah bu doon jagle yonent ma lay sarsam la mais wuyu leen rek bu doon jagle yonent ma lay sarsam dañ naan le waa d'accord d'accord te sax xanaa bu doon loolu même bu doon loolu d'accord li tax ñu ne la d'accorduñ ci ne ngeen exception la woon mooy premièrement manoon nañ la tontu fenn que ne bu doon lool la nañ la may loolu garaawul buñ dugg foofu parce que day gën a yàggal mais lan nga gis ci ci diina ji jagle boo xam ne ci àttee sharia boo xam ne yonent mi alayhi salaam la Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñoom kese ñoom moom àtte boobu loolu foo ko gis Seyna Siddiq mi gën a xam ahwaalu rasulillah gën a xam yonent bi alayhi salaatu wa salaam saxaaba yi ne fa tamit ñoom Seyna Ousmane Seyna Omar Seyna Ousmane Ali Zayd ibn Thabit ñoom Seyna Ubay ibn Ka'b Seyna Mu'adh ibn Jabal Seyna Abu Hurayra Seyna Abdullah ibn Abbas Seyna Abdullah ibn Mas'ud Seydina Zubayr ibn al-Awwam Talha ibn Ubaydillah Abu Ubayda ibn al-Jarrah wa yow Abdurrahman ibn Awf mais ñoom ñëpp ñu fekk affaire bi yëg ne Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom fii la bëgg ko denc ci côté yonent mi alayhi salaatu salaam mu génn àddina ñoom ñu denc ko fa te foo xam ne ab néeg la bu ab néeg la kon boo nee entouré ab bàmmeel loolu dañ koy loolu dafa xaram dañ naan la non boo nee jagle la ci yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Siddiq fa lañ ko dugal Seydina Omar ibn al ci ginnaawam mu ñëw. nee na man àddina bi lenn rekk ma fi doy moo bañ ko jamee lenn rekk laa bëgg moo ma fi dese mooy ma assuré wu ne bu ma génnee àddina dañ may denc ci sama côté ñaari ànd doy di Seydina di yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu dem yónni doom ji Seydina Abdullah ibn Umar ne ko demal ca buntu néeg Sayyidatu Aisha boo àggee ne ko Umar yusallim nee ko Seydina Omar mooy nuyoo bu ko wax amirul mu'minin ndax man nekkatuma seen amir à partir de tey ndax faat damay xam dama xam naa damay faat waaw wala taqul lahu amirul mu'minin wa qul lahu Omar li anni lastu alaykum bi amir min bikum lastu lakum bi amir doo nekkatuma seen amir ndax man faatu naa ba pare lii da mooy sama dernier instant rek laa ne boo demee nga ñaanal ma ko nuyul ma ko sayyidatu Aïsha ñaanal ma ko ne ko ah bërëb bi des ci néeg bi moom laa bëggoon de ñu denc ma fi sayyidatu Aïsha di jooy ne man de sama bopp laa ko fi bàyyiloon waaw sama bopp laa ko fi bàyyiloon ngir bu ma faatoo ñu denc ma fi waaye nag tey dinaa wàcc ci sama bëgg-bëgg boobu iisaar dinaa wàcc ci sama bëgg-bëgg boobu defal ko Seydina Omar bàyyee ko bërëb bi allahu akbar Seydina Omar ibn Xattaab bi ko Seydina Omar doom ji ñëwee wax lool radiyallahu anhu mais mu ngi mel ni mu ngi dóor a bëgg ba mu juddoo balee xanaa bu mu duggee ci lislaam balee bëgg mbégte goo xam te mu ngi waaj a faat sant yàlla ba mu ko mayee loolu ndax loolu kese moo moo ko moo loolu la soxla woon ci àddina bi nekk ci kan ci wetu sayyidina rasulullah sayyidina siddiq radiyallahu anhuma mais moom xamul woon ne foofu ak néeg la bu doon ne denc nit ci foo xam ne dañ koo entouré dafa xaram moom dina bëggal boppam ba di ne moom rek a ko desee moom rek la bëgg mais bu ñu ne mais sayyidatu Aïsha moom mi xadiis yi ngay wax nii yi naan la'ana la al-yahuuda wan-nasaara ittaxazu qubuura anbiyaa masaajid moom fekk na xew-xew bi du moo ko nettali ne yaay ummu Habiba ak yaay ummu Salama ñoo doon nettali mbir mi yonent ma lay saa saa wax lii moom fekke woo moom nan lay fekkee loolu xam ne loolu lay tekki ba pare moom mu bëgg ñu ñu dugal ko foofu te Sayyidatu Aisha fu mu doon jullee xanaa doo ma ne doon loon naafila xabru yonent ma lay saa saa nekkuloon néegam ba mu fa newee xabru baayam xabru baayam fan la nekkoon ci wet gi ba xam nga waxoon nañ la ni mu agencé wu que Seydina yonent bi saa saam dañ koo denc nii Seydina Abu Bakar ñoom moom boppam féete mu ngi àgg côté ci mbaggu yonent bi saa saam jàpp digg gi ci mbagg mi Seydina Omar ca tànk ya waaw comme niñ ko woon ci xadiisu Seydina al Qaasim ibn Muhammad ibnu abi bakrin radiyallahu anhu nee na man maa laaj sayyidatu Aisha sama sama sama sama tànta sama bàjjen ne ko waa bàjjen damaa bëggoon nga wan ma yaa umma sama waaye yaay sama damaa bëggoon nga wan ma xabrub yonent sallallahu alayhi wasallam ma gis ko nee na mu dindil ma temps yooyu dañ ko doon benn kiiraay la defoon noonu nee na mu dindi ma xool ma gis moo def description yi moom alqaasim ibnu muhammad ah radiyallahu anhuma ah sayyidatu Aisha yow boo nee Euh, xabru boo nee ab xabru kenn mënu la julli ci jàkka ju am xabru dañ naan la mais Sayyidatuna Aisha fu mu doon julli maadaama jàppe woo ko mooy defoo ko xibla defoo ko jàpp ni man fii laay jublu di ko diir ndax parce que fii nii moo gën na non loolu dafa xaram di jublu ci loolu mooy defuñu ko xibla Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha bi ñu fa bi yonent mi alayhi salaam faatoo ñu denc ko biir néegam est-ce que dafa génn néeg bi toxu ci néeg bi la doon kii te dooma ne Sayyidatu Aisha du naafi la du julli fan doon jullee ci biir néegam te ci biir néeg bi kan lañ fa suuloon boroom këram yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ne ma lool jagleem la ma ne la taxawal Sayyidina as-Siddiq bañ ko fëndee baay ji nag bañ ko fëndee suul ko dañoo dafa déménager est-ce que Sayyidatu Aisha dafa déménager dafa changer ni ah waaye wuyu ma Sayyidatu Aisha dafa changé dafa changé woon ni nga ne ma ah bon changé wul ni quoi foofu la dëkkoon ah yaa ko tey ma ne la waaw c'est que damaa bëgg nga wax lu leer bu ko defee ma wan la ne sa argument ya ngeen joxe woon laa lay tontu benn par benn pour wan la ne déggin ba ngeen ci amoon moo jubut c'est ça parce que Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bañ fa dencee baayam boo nee jagle yonent bi ne alayhi wasallam kon daanu na te bu fa doon julli te ci néeg bi kon ñaari xabróoga fa mu fa doon julli te dañ koo wërale Seydina Omar bañ ko fa dencee Seydina dafa déménagé nga ne waaye déménagé wul waaye li ngay wax ma ne la waaw mu ngoog ñetti nit man nga nekkee baayam la woon moo tax yenn yi nee woon na moom ni mu doon soloo ah bañ fa dencee Seydina Omar nam woyofale woon moom nam doon soloo bu nee ci néeg bi bañ fa dencee Seydina Omar léegi woyofalu ko mooy da doon soloo comme nii bu ne woon ci biti te pourtant fa la doon jaamoo yàlla lool. sayyidatu Aisha mbaax giñ ko xamee man a jaamu yàlla bokk li dina tax yonent ma lay saab-saab sopp giñ koo sopp ci biir soxnaam yi xanaa doo ma ne moom du du du julli benn du julli benn naafila même boo ma nee faratay ci jàkka ji la ko doon jullee mais moom ci boppam nee na jigéen ñi yonent ma lay saab-saab bu fekke woon jigéen ñi ni ñu mel nii kononte kon dina leen tere ñuy dem ci jàkka yi waaw moom moo ko wax ah, sayyidatu Aisha ko wax de te lu mel noonu la doomu Abdallah ibn Umar di Bilaal doon wax mais na ko waxe woon dafa xawoon a tàng baayam mere ko mais Sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na jigéen ñi ni ñuy demee ci jàkke yi nii ndax respecté tuñ règle ba ndax mën naa dem bu dee ne du fitnaal nit ñi mu ne bu ñii nii ñuy soloo nii di dem ci jàkke yi bu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon dina leen ko tere moom mi ne woon laa tabna'u masajidallahi ima allahi masajidallah bu leen tere jigéenu jaamu yàlla yu jigéen yi néegu yàlla yi mu ne loolu da yonent sallallahu alayhi wasallam ko waxoon mais bu fekkee waatoon suñu jamono jii te yàggul konoonte kon dina leen ko tere mais fan la doon julli doon loon julli néegam ñetti bàmmeel nekk fa est ce que da koo def xibla est ce que da koo def kii te pour mais est ce que julleem yàqu na yow ñeme ngaa ni sayda teto Aysa ay julleem baaxuloon xam nga doo ko wax kon nag sa ay jàppal kon yow fii ngay xame ne en plus lim ne la bu dul woon ne li yonent saa salaam ne ñoom dañu doon jàppe yahudi jiif dañu jàppe seen kiiwu yonent yi defoon ko sujootukaay bu dul woon ne loolu mooy fu ñuy dëpp seen jëyi ñoom bu dul woon ne loolu loolu moom mooy nag leenal bu dul woon loolu lañu ragal konoonte kon dinañ feeñal xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi di ko gis mais bañ loolu nit ñi di ko defa tax ba pare jàpp ko xibla lool moo tax imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi ne jullit ñi nag bi ñu xamee xadiis yonent mi alayhi salaam nii te jullit ñi bu ko waxee mooy boroom xam-xam yi ndax temps yooyu ñu doon jiitey boroom xam-xam la ñoon Seydina ñoom Omar ibn Abdul Aziz jamono yi nga xam ne fa defaree mbir mi boole mbir mi ci ci ci ci kii bi euh, euh, jàkkaay yonent mi alayhi salaam ñu dugal ci néeg Sayyidatuna Aïsha loolu ñan ñoo ko def mais boroom xam-xam yee ko def nga doon def boroom xam-xam yee ñu fi. te déggoo benn boroom xam-xam bu ne noonoo hada shirk hada mu mubin lii dafa xaraam sayyidat imam Malik fan la doon ne mais ci côté xabru yonent bi alei satu foofu la doon jàngale ci biir jumaa yi naan waxu ku waxu ku nekk laa wax waaw faqih bu ne dañuy jël ay waxam di ko delloo am na luñ ciy jël am na luñ ciy delloo ba mu des waxu boroom xabru bii di joxoñ nekk ci wetam koo xabru bi newul woon ci biir est ce que dégg nga imaam Maalik ne ah hada xaraam oh nañ leen jóg dem suñu yoon fii amul droit ñu ne fii ñoom imaam Shaafi'i fan lañ doon jànge ci imaam Maalik mais borom xam-xamu Medina yu mag yi ñépp borom waaye borom xam-xamu l'islam bi addina bi yëpp xamuñu woon lool ku ci ñëwoon aji Makka ñëw jaar ziyaare ci yonent bi sallallahu alayhi ak ñi nga xam ne dañ doon wër di sàkku xam-xam foo ne yow ñi leen indil diine ji ngay wax ak xadiis yi ngay wax fekkewuñ loolu. est-ce que dégg nga ci kenn moo ne lii dafa xaram jàkk ji yi nga xam ne waa yow non mooy yow ah <laughs> waxal waxal rek kon mooy mbir mi liñ la wax moo ci ne ñun waa jumhuur yonent bale saa saam li tere mooy fi nga xam ne nit ki day jël jëwam di ko fa teg ñoom juif yi noonu lañ doon def waaw juif yi ñëwuñu fii di ta di tabax ay ay ay ay ay boo xam ne dañu naan fii yonent yàlla sàngam lañ ko tabaxal église de Jésus Christ wala ñooñu amu fi bàmmeel sax wala église de Souleymane fii la ne ñu ngi nii nañ leen ko loolu amul jàkkaay Souleymane Seyna Souleymane alayhi salaam loolu amul kaay yi yéen mbir yi dafa leer. mu ne Seydina Imaam al bi mu ne jullit ñi nag bi nga xam ne ci leen gis xadiis Yonent bi alayhi salaam nii doon doon tere yi ñu fay dëpp yëpp yi Aïsha nee na la looloo tax feeñaluñu ragal nit ñi def loolu moo tax feeñalul xabru Yonent bi alayhi ñu nëbbe ko noonu. mais ci ginnaawam nit ñi dañoo biñ ñëwee dañoo tabax ay mur def ko benn triangle waaw mu wër xabru yonent bi alayhi salaam ay mur a ko wër lañ def triangle ba pare mu ne summa xaafu mu ne euh, baalaxal muslimuuna fi saddi dhari'ati fi qabri fi qabrihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa a'lamu xiitaana turbate wa saddu daaxila ilayha wa ja'aluha muhdiqa muhdiqatan bi qabri ah summa xaafu an yuttaxada maw'ida qabrihi qibla ida kaana mustaqbilal musallin fa tutasawwaru salaatu ilayhi bi suuratil ibaada fa banawu jidaarayni min ruknayil qabri shimaaliyayni wa harrafuuhumaa hattaa iltaqayaa alaa zaawiyati al-muthallata min naahiyati shimaal hattaa laa yatamakkan ahadun min istiqbaali qabrihi wa lihaadha al-ma'naa qaalat aa'ishatu radiyallaahu anhaa wa lawlaa dhaalika ubriza qabruhu ha mu ngi doon mu ne xoolal ma loolu te lii nii wax jii boo demee ci même imam ibn rajab mi ñu la doon wax sànk wax jii indi na ko fa indi ko ci fathul baari mu ne xoolal jullit ñi dañoo jéggi dayo ci saddu zaria ni ñu def dañoo ngir ci xabru yonent ma lay sarsam ngir nit ñi bañ faa bokkaale dañoo yëkkati mur ya fa newoon ba pare buntu ya ñu tëj ko amatul buntu amatul ñu ñu ferme mooy buntu yi dañ koo muure léegi jeex na kenn mënatu fa dugg was wasaddu daaxila ilayha ñu def ko was ñu def ko muhdiq muhaddiqa wala muhdiqa mooy mu wër affaire bi mooy fépp côté yépp amoo benn côté boo mën a dugge nee na ginnaaw gi ñu ragal nit ñi xam ne ah bon c'est bon en tout cas fii la man bu ma ñëwee bu may julleeti faraay féete mu ne bañ nit ñi def lool ñu daal di banaw jidaara yi ñu tabax ñaari mur yoo xam ne ci ci ponki xabru bi lañ ko tibbe lañ ko tabaxe yi féete ci ci ci ci chimal la ji mooy ci côté euh, chimal mooy càmmoñ bi waaw ba pare ñu def lépp def ko mu nekk ab triangle ci côté boo ne ba nga xam ne finalement nit ki bu ñëwee fan la xabru yu féete sax da dul xam waaw hatta la yatamakkanu ahadun min istiqbali qabr kenn man lu féete ci xabru bi ndax de toute façon fii mooy ngandi triangle ba pare dóor ci ay murs yu bari deux murs waaw waaw mu ne fa banaw jidaar rey ni min ruknayil qabri ashimaliyen mu ne loolu nag gis nga lii mooy maanaawu mooy tekki li yonent li sayyidatu Aisha naan lii nag ragaloon lii moo tax ñu def lii mais bu dul woon lii lañ ciy ragal kononte kon ñu feeñal xabroom waaw ba ñu feeñal kon daj kon waa wóor ne la affaire baa ngoogu kon yéen mooy yéen xabru yonent bi alayhi salaam ci jumaa Medina la ne waaw waaw léegi nga foog ne boroom xam-xam yi ñoom doon nañ xam ne loolu la yonent bi alayhi salaam bi tere ñu koy def saxaaba yi di ko def ah boroom xam-xamu jamono waa trois premiers siècles yi di def loolu kenn ñëwul ne lii ñuy baaxul hein kon wax nañ la côté yow Seydou ay xabru fu mu nekk kenn du fa jullee ku fa jullee amul amul julli dañ naan la mais fan la doon jullee yeneen ma lay saab saab fa lañ ko denc baayam Seydina Siddiq Seydina Omar te fa doon jullee kon baal li ngay wax ñu ne te am na beneen imaam al Buxaari rahmatullah alayhi loo xoolal imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci buntu bi mu def baabu hal tunbasu qubuurul mushriki mushriki jaahiliya wa yuttaxadu makaanahaa masaajid waaw mu ne buntu ngi ci kitaabu sala est-ce que dañuy sulli bàmmeelu mushrikuuna yi yo polythéistes jàppe seen bërëb yi ñu def ko ay ay jàkk est ce mën naa ne mu ne li xawli nabi yi ndax waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam laanallahu alyahuuda buur yàlla de rëbb na yahuud yi ittaxadu dañoo jàpp xubuura anbiyaa'ihim seen bàmmeelu yonent yi masaajid def koy jàkk wa maa yukrahu min as-salaati fil ak li nga xam ne moom lañuy sit ci julli ci biir xabru yi ah mu ne war a a Umaru Anas ibn Maalik yusalli inda qabrin fa qaala al-qabru al-qabru wa lam ya'murhu bil-i'aada hatta al-imaam al-Buxaari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fiqhu al-Buxaari fi taraajum wala nga ne fiqhu al-Buxaari fi taraajum gis nga buntu yi mu def non non non imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi mais moom jumhuur ànd mooy loolu daa yàqul julli fenn li eh, li li Hanbali yi wax te imaam eh, ñu bari ñoom imaam Ibn Qayyim ne képp ku fi julli ci loolu warul te sa julli du wér baaxul de toute façon boo fa julli woon moom la ñu boo fa julli woon yow de toute nag moo dëgërul <laughs> loolu li ko njëkk daaneel moom mi ne fu jàkka am xabru ne fa ku fa julli moom waxul ay nga fay jubloog yooyu de mooy nga xam ne rek xabroo bi ci jàkk ji mooy julli fa dafa xaram moom tontoom leer na sànk ci sayyidatu Aïsha fan lañ denc yonent ma lay saaf saaf néegam fan la doon jaamoo yàlla fa lañ denc baayam fa lañ denc sayyidina Umar ibn al-Khattab te déménagé wul ba ni mu génne àddina te kenn ñewewoo taxaw ne sayyidatu Aïsha doonul woon julli néegam te ay bàmmee la nga fa woon te mel amuloon ay mur comme ni mel nii ah ab da ko muuroon noonu moo tax nee na kee nee na bi ma ne alxaasim di doomu frère am parce que Muhammad ibn Abu Bakr mi juddu woon fatxu Makka moom baa doomam al-Qaasim ibn Muhammad radiyallahu anhuma nee na man ndax moo ko yar Sayyidatu Aisha moo ko yar comme ni mu yare ñoom Sayyidina Urwa ak ñoom ni mu leen jàngale nàmmal euh, nàndal leen mooy moom ñeena euh, bi ma nee ko ah waaye yaay sama dooma woon xabru yonente mi aleye sat selaam mu ne fa kushifa li al hijab fa kushifat li al hijab fa kashafat li al hijab mu xëccal ma kiiraay bi ñu defoon ma xool kon moom xabru fi mu doon jullee fi mu newoon néegam xabroo nga fa ay ñetti xabroo nga fa muy julli kon yow boo nan ka ngay mën a waxe kon te doone julli Sayyidatu Aisha baaxul nan nga mën a waxe kon ku julli fu ab euh, jàkka ju am ab xabru wala jumaa ju am ab xabru euh, baaxul kon danga naan kon ñi julli Medina kon ñoom seen julli baaxul ba ci yow sax boo fa demee di nga julli kon su julli baaxul kon su julli baaxul ndax xabru yonent ma ne sax saam ci la ci jumaa ji la ne sauf que li ngeen ciy bañ da cee amul li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne bu kenn laa tajlisu ala al qubur wala tusalli ilay wala tusallu ilayha te bu leen di julli jëm ci def ko xibla mooy kenn deful xibla xabru yonent mi alayhi salaatu salaam walillahi alhamdu wal minna voilà kon yow yow preuve mooy waxu imaam Ibnul Qayyim boobu kon da gis ne loolu dese naa dëgër te li koy wane lii la lii wu Sayyidatu Aisha bi dafa leer nañ xoolal imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci buntu boobu mu ne li xawli lan moo tax ma poser question bii ne est-ce que xabro yi polythéistes yi ci jaahiliya dañ ne mën nañoo sulli mooy fañ leen suuloon seen armeer yi sulli leen seen reste yi après yóbbu leen feneen foofu ñu tabax fa jàkka xam nga jàkkaa yonent ma lay saa sam xabru la woon est-ce xam nga loolu du waxoon nañ la ko bi ñuy gis euh, euh, ci début gàddaay bi bi mu fa ñëwee bañ koy defal jàkk nee nañ la foofu ay xabru mushrikuuna am na ñu fa suuloon yonent ma saa saam ba mu ko jëndee ba pare dafa digal ñu dindi euh, reste ya fa nekk daal di koy toxal mu daal di fay tabax jàkk du xabru ay xabroo fa ne woon léegi nag mu ne li qawli nabi ndax waxu yonent ma saa saam la'ana allahu al-yahuuda buur yàlla rëbb na al-yahuuda juif yi ittaxadoo dañoo jàppe qubuura anbiyaa'ihim seen xabru yonent yi masaajida def ko ay jàkk wamaa ak li nga xam ne yukrahu lañuy sib fi min as-salaati fil qubuuri ci julli ci bàmmeel yi mu ne wara a umaru mu ne wara a umaru mu ne seydina umar ibn al-Xattaab gis na mu ne wara a umaru seydina umar ibn al-Xattaab gis na anasan anas ibn Maalik dafa gis seydina anas ibn Maalik yusalli inda qabrin di julli jublu ci benn xabru mais Seydina Anas xamu ko woon xamul woon ne moom fi muy julli fi mu jublu ak xabroo fa ne nee mu ne ko Seydina Omar naan ko al qabr al qabr naan ko attention Anas yaa Anas attention xabru ci yow fi ngay julli fa xabru la waaw <laughs> al qabr al qabr euh, euh, kii bi euh, nu mu tudd xabru bi xabru bi xabru bi mooy fa nga féete yow anas loolu loolu xabroo fa ne mu ne te Seyna Anas parce que Seyna Anas en fait Seyna Omar gis ne fa mu fa mu féete ab xabroo fa mooy mooy talukool eh, mais Seyna Omar nee na Anas nee man nag damaa foogoon ne ci euh, ndax xadiis bi Abu Nu'aym euh, euh, imaam am na ñeneen ñu ko soloo waaw oh, boo xam ne nee na man dama foogoon na dama foogoon man Anas kene Seydina Omar li ma doon wax mooy alqamar alqamar man maa ngi comprendre ne kon loolu da lay war ne kon guddi la woon waaw moo tax moom seetluwul mu taxaw di julli ndeke fa mu fa mu jàkkaar lool ab xabru la Seydina Omar seen ko naan ko alqamar alqabru alqabru alqabra mooy defal attention xabru moom nee na man li ma doon bi ma déggee muy wax dama foogoon ne alxamara alxamara la wax weer wi weer wi waaw nee bi ma gisee ne bi ma ginee gis ne après nag xabru lay wax après ci laa ci laa ci laa dépassé xabru bi mooy ngir moytu ko door a continuer sama julli waaw am na ci beneen riwaaye sax boo xamante ne Humayd dane jële ci Seydina Anas dane daa am nan laa xame loolu ndax mu ngi doon wax ma jàpp ne weer wi la doon wax nekk xabru man ma jàpp ne xamaral xamaral la doon wax nee na dafa am qaala ba'du man yalini innama ya'ni al qabra fatanaxaytu anhu nee na am am ku ne woon sama wet kooku moo ma ne ki ne woon sama ginnaaw moo ma ne non Seydina Omar waxul weer wi de dane ab xabru moo nekk sa kanam nee na ma daal di dandu voilà ma daal di dandu léegi imaam al Buxaari yi mu ne walam ya'murhu bil i'aada te Seydina radiyallahu anhu neewul Seydina Anas eh julliwaatal sa julli ji waaw ndax lan loolu moo fi dégg mooy bu doon ne dafa yàqu kay bu doon ne kon féete ci xabru di julli baaxul mais Seydina Anas une partie ci julleem féete na ko ci xabru bi tësal mënu la dafa puus continuer tamit pare Seydina Omar bu doon ne kon day yàqu dina ko ne eh Anas sa julli bi baaxul de parce que dangaa féete ci xabru loolu la parce que képp koo xam ne day julli luy yàq julli ñëw boo newee ci digg bi wala début bi wala lépp sa julli yàqu na wala ci fee bi nga dem laata ngay sëlmal luy yàq julli ñëw sa julli yàqu na képp koo xam ne dafa day julli di tashahud dernier tashahud muy def shahad kii yooyu ah, attahiyaat yi après mu mu ngalawal julleem yàqu na même bu doon ne ñeenti rakka yi benn boobu rekk ci des julleem yàqu na bu doon ni dafa commencé kàbbaar allahu akbar fàttaleku ne amul woon jàpp julleen yàqu na ci saase kon nag bu ngeen nee yéen féete ci xabru day yàq julli que ku fa julli amoo julli kon lan moo tax Seyna Omar neewul Seyna Anas julli waatal walam ya'murhu te digalu ko bil i'aada mu reprendre ak jullee parce que xam na ne baax na parce que loolu dafay yàqul benn julli yi gis nga istinbaat bi ya Allah ya Allah ya Allah ya waa jumhur na aha ñu ne yéen te ñun am nañ benn affaire yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa doon ñaan ne allahumma la tajal qabri wathanan yu'bad borom bi subhaanahu wa taala yal na bul def sama qabru mu nekk ab qabru boo xam ne dañ koy jàmm du lool am na ñu ne ah waaw loolu kay am na ñu ne waaw kay léegi yow est ce que jàpp nga ne ñaanu yonent bi aleyhi salaatu salaam nangu nañ ko wala déet nga ne luy lool alors taxaw na imaamu Ahmad sànq yow wax nga xadis bi ah yow du wax ngeen sànq xadiis bi ngeen imaam Ahmad dafa solo ci Seydina Abu Hurayra ah mu ne daneen allahumma yonent nee na yonent ma saa saam ne allahumma laa tajal qabri wasanan la'ana allahu qawman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid buur yal na yal na bul def sama qabru mu nekk wasanan ab xërëm la'ana allahu buur yàlla rëbb na qawman nit ñoo xam ne ittaxadu dañoo jàppe xubuura anbiyaa'ihim seen xabru yonent yi masaa ji def koy jàkk ah du loolu loolu du ñaan ak bimu ne ci riwaay imaam Maalik allahumma la tajal qabri wasanan yu'bad ay buur yàlla yal na boo yal bul def sama xabru mu nekk ab xërëm boo xam ne dañ koy jaamu ndax kat ishtaddat tar na ghadabullahi merum yàlla ala qawmin ci nit ñoo xam ne ittaxadu dañoo jàppe qubur anbiyaa'ihim seen xabru yonent yi masaajid jàppe ko ay ay ay kii ay jàkka loolu du ñaan ñaan yonent bi alayhi salaam nangu na wala déet sikk newul ci nangu na kon mooy yonent bi alayhi salaam kenn jàppewul xabroom wasan moo ko ñaante borom bi subhaanahu wa defal na ko loolu nga xam ne moom la moom la doon mettre en garde xeetam ba ci cinq jours avant muy génn àddina mu insister ci nii saxaaba yu toll yu bari Seyna Abu Hurayra ñoom Jundub ñoom Seyna ah, Sayyidatu sax ñoom ku nekk nettali mbir yi yii yëpp ni mu baree ku nekk nettali ko mu leen di mettre en garde ci lool ñoom dina ñëw di ko defal lool te borom bi subhaanahu wa ta'ala nangul na ko ñaanam nangul na ko ñaanam sikk newu ci waaw kon nag gisoo xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku fay def yëfu wasaniya amul affaireu xërëm amul kenn jàppewu ko xërëm waaw loolu la kanta <coughs> léegi ñu ne loolu benn affaire la léegi nag nañ ñëw ci suwar yi ngeen doon wax ñun d'accorduñ ci ne suwar yéen xam nga ne ne tam ay timsaal la mais du timsaal waay eh non euh, non non ne kii foto yi ci la ñun d'accorduñ ne foto yi ci la déedéet parce que yéen yéen a gën a xam ne chrétiens yi ñuy sëgg ka yooyu di ñëw ci di prosterner seen kanam du ay photo loolu du photo ay gaay yi loolu ay ay ay statue lañ comme ni ñuy defee statue Jésus yi buñ amee kii di ko génne nee nañ ah ñu crucifié ko teg ko ci kaw église bi noonu wala ci kanam gaa yi ñëw di ko sujootal di lool loolu ngeen gis <coughs> waaw loolu ngeen gis mais du dessin yi kese loolu dessin yi taxul ñuy wax waaw te bi mu naan istadda ghadabullah loolu nag la imaam ibn abdul bar doon wax <coughs> naan alwasanu mu ne assanamu alwasanu xërëm mooy assanamu mooy xërëm rek wa huwa suuratu min dahabin kaana aw min fidda aw ghayra dhalika min at-timthal wa kullu ma yu'badu min duni llah fa huwa wasan sanaman kaana aw ghayra sanam wa kaanat al arabu tusalli ila al asnaam wa tu'abbiduha fa xashiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi an tasna'a kama sana'a ba'du man mada min al umam kaanu idha maata lahum banaw buni lahum buni eh, nabiyyun akafu hawla qabrihi kama yasna'u bi yusna'u bi sanam fa qaala allahumma la taj'al qabri wathanan yusalla ilayhi wa yusjadu nahwahu wa yu'bad faqad ishtadda ghadabu llahi ala man fa'ala dhalik waaw imaam al-Hafiz ibn Abd al-Barr al mu ne ñun lii ñu wax nag moo gën dëgër waxu Hanbali de waaw ndax wasan bi ñuy wax <coughs> mu ne mooy sanam wa hiya suura mooy suura kon tilka suwar kon sanam yee tax ñuy wax yi am jëmm xërëm yi mooy statue yi loolu la min dhahabin moom nag day mën na nekk ci or comme budaa yi ah. aw aw min fidda wala ci xaalis argent pur aw ghayra dhalika wala lu wuteeg luy min timsaali ci ci ci statue wa kull mën na nekk bois man na nekk leneen wa kullu ma yu'badu min dunillahi fa lépp lu ñuy jaamu wëllif bàyyi fi buur yàlla lu wuteeg buur yàlla loolu wasan la waaw sanaman kaana mu ne moo xam loolu ab xërëm la aw ghayra sanamin wala mu nekk baña sanam mu ne wa kaanatil arabu arab yi nag nekkoon nañ tusalli ilal asnaam dañ doon julli di fee di jëm ci seen xërëm yi ñoom Hubal gaa yi dañu leen teg tiim leen jàkkaarloog ñoom jàkkaarloog ñoom bokk di toroxlu wa wa ta'budu wa tu'abbiduha di ko jaamu wa ta'buduha di ko jaamu fa xashiya rasulullah yonent ma ne saar-saam nag loolu nag la ragalal ala ummati yi ci xeetam xeetam an tasnaa ñu def kama sanaa comme niñ defe mooy jàpp xabroom def ko xibla di ci dëpp seen jëy wala def ko xibla loolu la yonent bi aleyhi salaatu doon tere te gis nañ ko ci xadiis bi ñu gisoon Kannaaz ah Seydina kan Abu Marsad al-Ghanawi inda Sahih Imaam Muslim mu ne mu bañ ñu def loolu xeetam def loolu comme ni xeet yi jiitu woon def ndax ñoom kaanu nekkoon nañ idaa maata lahum nabiyyun akafu xawla qabri bu ab yonent faatu woon bañ denc ko dañuy ñëw boof wër xabroom loolu la lii lañ doon wax <coughs> waaw kamaa yasna'u bi sanam comme ni ñuy kamaa yasna'u bi sanam comme ni ngay gis gaa yi def xërëm yi rek ni ñuy jëq mooy budaay gis nga bouddhiste yi ni ñuy def ah team bi ñépp ti mooy day nekk ci kaw ñépp di sëgg di kii yooyu noonu lañ doon def loolu nag la yonent mi alayhi salaatu salaam doon tere ba moo tax mu ne allahumma ay borom bi subhaanahu wa ta'aala maa ngi na bul def xabru yi sama xabru wasananab xërëm yu salla ilay boo xam ne dañ koy def xibla di julli jëm ci moom wa yusjadu nahwuhu di sujjóot jëm ci moom def ko xibla ba léegi wa yu'badu di ko jaamu mu ne faqad ndax dëgg-dëgg istadda tar na ghadabullahi lu euh, merum yàlla ala man fa'ala dhalika ko def lool wa kaana mun a yonent ma sarsam nekk na yu xaddiru doon mettre en garde asxaabahu sahabaami radiyallahu wa sa'ira ummati ak ñi des ci xeetam ni min su'i sani'il umami qablahu alladhina sallu ila quburi anbiyaihim ci lu ñaawu seen xeet yi leen jiitu woon nga xam ne dañ doon julli jëpp seen xabru kii def ko def ko ab ab ab qibla waaw jëmuwaay mooy seen xibla wattaxaduha xiblatan wa masjidan ñu jàppe ko xibla fu ñuy fu ñuy jublu mais masjidan ak fu ñuy dëpp seen jëyi kama sanaatil wathaniya bil awthan comme li boroom xërëm yi defe seen wathan yi allati nga xam ne kaanu nekkoon nan yasjuduuna ilayha doon doon doon sujjóot jëm fa wa yu'azzimuunaha doon ko màggal mu ne wa dhalika shirkul akbar waay waay loolu mooy shirk bu mag bi fa kaana nekkoon na annabi yonent mi alayhi salaam yaxbiruhum yuxbiruhum di leen xabaar bi ma fii daalika ci leneen ci loolu min saxatillaahi wa ghadabi ci merum yàlla ak mer ak ak ah sànjum yàllaa meram mu ne wa annahu te loolu mimma laa yardaahu gërëmu ko de bëgg ko xashyatan alayhim imtisaala turuqihim ragal bañ moom alay saab ñu jaaroon ah jàppe seen ñoom li ñu doon def ñu jàppe ko yoon di def ni yéeféer yi doon def mu ne wa kaana sallallahu alayhi wa sallam ba imaam ibn abdul barr ca mu ne wa kaana te nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa ko soppoon la muxaalafata di wute ahlul kitaab ahlul kitaabi wa ahlul kitaab wa saa'iral kuffaari ak li des ci yéeféer yi wa kaana te nekkoon na yaxaafu doon bañ lool waay doon ragal ala ummati ci xeetam ittibaa ñuy topp ittibaahum ñu topp leen mu ne alaa tara ilaa qawlihi xanaa gisoo lii moo tax ngeen bañ ñu jaar ci liñ jaaroon moo tax xanaa gisoo wax jim wa alaa jihati ta'biri wa tawbih ngir yee leen ta'yiri wa tawbih wax leen ne li ngeen def baaxul ak tamit bañ li ñu def ak wane ne lii dara baaxu ji mooy ba nga xam ne ci lañ mooy li ñu waxoon sànq ba ñu ne Xunayn ba ñuy dem Xunayn ñenn ñi doon door a tuub tuubeen yi ci waa Quraysh alhamdulilah ne allahumma jaal buur yàlla yàlla na nga def lan ij'al lana ya rasulullah ij'al lana dhata anwaat kama lahum dhatu anwaat buur wan leen ne loolu ngeen dafa ñaaw baaxul li ngeen wax wax ngeen moo tax mu ne allahu akbar la waxoon ah, wax ngeen wax joo xam ne aay hmm? waay wax ngeen comme la <coughs> yahuud waxoon yaa muusa ij'al lana ilahan kama lahum aliha yow Seydina Muusa defal ñu ay yàlla ab yàlla comme ah comme ñoom ni ñu amee yàlla ah waaw mu ne innakum yéen ñii ay nit ñeen ngeen da ngeen réer quoi tajhaluna waaw inna ulaa'i mutabbarun ma hum fihi wa ba wa ak neen li nga xam ne moom lañ doon def kon mu ne déggul yonent bi saa saa wax ñooñu bañ ko interpeller ci mu ne la tattabi'unna waat naa ne di ngeen topp sanana alladhina kaanu min qablikum yoonu ñu leen jiitu woon hadwan naali ban tànk ak tànk dàll ak dàll xatta ida ahaduhum inna ahaduhum law daxala xujra dabbin la daxaltumu dabbin la daxaltumu ba kenn ci ñoom yéeféer yi bu ñu tàbbee ci kàmboom mbëtt di ngeen ci na dabaj voilà kon kay lii la mooy timsaal la doon wax aha ah kon affaire yaa ngoog <coughs> mooy kan la fa <coughs> kon affaire yépp lool la léegi nag kon te mooy li mu naan euh, léegi nag ñu léegi mu des ah taxawal yow imaam Ibnul Qayyim nee na ah, yaa ngi fàttale ko la mu waxoon ana lan la waxoon ah bi mu waxee li mu waxoon naan nag <coughs> fa hada diinul islaam ah alladi ba'atha allahu bihi rasulahu wa nabiyyu wa ghurbatuhu bayna an-naasi kama tara naan diineel islaam gi mooy xabru ab jàkk mënuñoo bokk manuñoo bokk nekk fenn waaw lii mooy diiney lislaam lii mooy diiney islaam bi nga xam ne ci lañ yebal yonente mi alei salaam waaye nag lii ma leen wax xurbatuhu waay waay waay diine jii façon lii nii ñu war a doxal moo moo tumuranke bay na naasi ci biir nit ñi kamaatara comme niñ ko gisee dañ naan la nag dañ mooy loolu la tontu dañ naan ko waaw kay léegi <laughs> yow dégg nga li ñu fi mooy yow jàpp nga ne mooy ne li xew li ngay wax ci yeneen boroom xam-xam yéeg wala yu yéeg yooyu jàkke yi nga xam ne ñoo am loolu mooy ne ñun waxuñu ne nit ñi def ko def ko jàpp jàppe ko jàkka ah no non te tamit waxuñu ñu leen ni ñuy wax parce que am na wax yoo xam ne bon loolu dese naa dëgër même bu dee fexe jàppale lii mooy dese naa dëgër waaw ñun li ñuy wax mooy mbir mi doo ko def xibla de non di diir naan fii gaay di xëccoo fa la ñuy fexee féete bu ñuy jullee ay fii jàpp ne ñoom mooy seen xibla loolu ak kéefër la loolu dafa loolu shirk la kenn waxu la loolu te alhamdulilah kenn jàppewu ko xabru yeneen ma saab saab ñaan na ko boroomam te boroomam may na ko waaw ilaa yawmi diin doo gis ku ko jàppe loolu waaw léegi <laughs> kon. Euh, loolu benn affaire la deuxièmement dañ naan la boo nee yonent mi alayhi salaam léegi demal Medina jumaa ja te loolu ñoom loolu yàgg na ñoom imaam Ibnul Qayyim yëpp fa lañ ko fekk léegi mooy yonent mi alayhi salaam ak xabru ñaari saxaabaam yaa fa ni te ñu ngi julli te kenn waxul julleem baaxul mooy naka noonu kon mooy du jagle yonent mi alayhi salaam boo waxee Medina jagle la mooy manu la ne parce que ñeneen ñaar comme liñ la waxoon sànk rek ci néeg Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha dañ naan la kon kay foo dem feneen comme nga dem jàkkaay jàkka ja faj xabru si euh, fiñ denc Seydina euh, Imaam al-Bukhari jàkka ja ne foofu mooy foofu boo fa jullee ta à condition mooy nit ki nga bañ a mooy loolu xam nañ ko mooy ne nit ñi ñëwuñu di jaamu ko mooy nag ñi ciy def loolu kenn du ne bon lañ jël lépp c'est bon non non naan la ne lii nii baaxul ak ne mbir mi ci boppam boo baaxul ñaari affaire la yu bokkul waaw parce que am na ñoo xamante ne nii am na ñoo xamante ne mais ñoom ñu demee ci yonent ma lay saar saam wala xam buñ man di dem man nañu jàppe ne ñoom li ñuy ñaan yàlla lañ koy ñaan waaw defal ma lii defal ñu lii kiiwal ñu lii wax fa dinañ wax wax yoo xam ne buur yàlla la yellool sax ñu wax ko mais est-ce que mooy comme ni ngay dégg ci xabru boroom xam-xam yi ak nitu yàlla yi ni ngay dégg ñenn ñi di di fa dem di wax yooyu est-ce que loolu dafa tax ñu ne kon comme que noonu la léegi loolu dafa xaraam dem fa di ziyaar ziyaar nit ku baax ak yooyu wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xaraam doo ko wax yow doo doo ko wax parce que yow même bu dee ne convaincre nga sa bopp que ni am na ñuy def loolu est-ce que dafa tax nga ne loolu dafa xaraam non waaw <laughs> est-ce que da nga naan dafa xaraam parce que gars yi ah, am na ñuy def lu dul noonu da naan am na ñuy def lu dul noonu mais loolu tekkiwul ne xaraam na mooy foog ñu leen koy leeral que ne mbir mi demewul noonu waaw waaw. ku am koy ñaan ñaanal borom bi subhaanahu wa taala wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'a waaw ndax du moom mooy def mais suñu borom mooy def mais loolu tekkiwul nag ci kaw lool ñooy comme que lool am na kon léegi loolu baaxul kon de yii yii xaraam dina bari kon yii xaraama bari waaw kon yii xaraam de oh. dina bari de kon yii xaraam dina bari yii xaram dina bari yii xaraam nar naa bari kon bu dee ne lépp loo xam ne lu baax la am ñoo xam ne ñoom lañ koy defee baaxul rek ñu ne mbir mi baaxul kon yii xaraam na ko na bari ñii dem Makka di di aji jublu ci leneen lu wuteeg yàlla bu boobaa est-ce que nga naan dem Makka léegi dafa xaraam parce am na ñoo xam ne déedéet dañ naan dem Makka baax na mais ñi nga xam dañuy dem ndax lii loolu nag lañ naan leen di yëgal ni lii baaxul kon nag julli ci bërëb boo xam ne daa am ku ñu fa denc te yow defoo ko xibla jubluwoo ko mais mooy lan moo ci ne bu doon ne day yàqu Seydina Omar dina ne Seydina Anas eh yaa Anas a'id salaata julli waatal defaraatal sa julli ji mooy kii waatal ah parce que sa julli ji baaxu na noonu waxu ko waxu ko ko du tout waaw am na nag wax bu siiw bu ñuy boo xam ne comme li imaam al-Baydawi wax ne euh, lamma kaanatil yahuudu wan nasaara yasjuduuna li qubuuril anbiyaa'i ta'ziiman li sha'nihim wa yaj'aluunahaa qiblatan yatawajjahuuna fi salaati naxwahaa wattaxaduhaa awsaanan la'anahum wa mana al muslimina an dhalika fa amma man ittaxada masjidan fi jiwaari saalihin wa qasada at-tabarruk qurb minhu la at-ta'zima lahu wala taw wala tawajjuha nahwahu fala fi dhalika al imaam al Baydawi alayhi mu ne képp koo xama mu ne lamma kaana ba nga xam ne yahuud yi ak nasaraan yi dañu nekk doon sujootal seen i yonent yi alayhi salaam ñëw di ci sujoot di ko màggal di màggal seen mbir ci noom di ci sujjóot wa yaj'alunaha ñu def ko qiblatan qibla na fi salaati nahwaha bu ñuy julli def ko qibla di ci jublu wattaxaduha ñu jàppe ko awsaanan ay xërëm la'anahum ci la leen suñu boroom yonent ma lay saa saam rëbbe wa mana al muslimiina mu mu tere jullit ñi am daalika ci am misli daalika lu mel noonu mu ne fa amma kanta man ittaxada ki jàppe masjidan ab julli fii jiwaari saalihin mooy ñëw def ab jàkka ci côté nit ku baax nitu yàlla wala bopp sëriñ bu mag wa moom mu jublu ci tabar bu ko di barkeelu bil qurbi minhu ci jege gi jàkka ji jege boo sëriñ boobale laali temps la ta'lima lahu pa màggal ko wala tawajjuha nahwahu waaye du du def ko xibla di ca jublu ci moom mu ne moom falaa yadxulu fi dhalika al duggul ci tëkku bi yonent ma lay saar tëkku lii nag <clears throat> par exemple boroom xam-xam yi ku mel ni am na boroom xam ku ñoom ay imaam Suyuti yi ñu mel noonu dañ ko indi léegi ñoom waxuñ ci daan ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar mais dañ naan lii nii sadd zari'a da cee war a am mooy mënuñu joyal tamit affaire bi parce que ñun xam nañ suñu bopp bari na yow bu dee ne yenn yi nga xam ne sax <coughs> yonent ma lay saam ci boppam moo ne woon lii dara newu ci permettre ko ci ay kon ci yenn jamono ci la dérapage yu mag yi am waxatuma laa ci lii nga xam ne il faut faire tamit il faut pas ñu ubbi bunt bi kër lu waaye neex def <coughs> waaw waaw mooy gaa yi ni ñuy def xoolal <coughs> euh, xam nga musique day am ci bu bu genre fête bu amee mais pas comme ñun niñ ko xamee ah yii nii yeneen saa salaam ba mu kiiwee da koo permettre woon non Seydina Omar ba mu ñëwee euh, Seydina Abu Hurayra euh, Abu Bakr ba mu ñëwee kër Yonent bi sallallahu alayhi ndaw say tëgg ak kii mu ne mismaaru shaytaan fii euh, fi bayti Rasulillah mais <coughs> lu ma dégg ni mooy toxoroog seytaane ci kër Yonent bi sallallahu alayhi instrument kii mooy musique soowu seytaane ci kër Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent ne comme que feet la bàyyi bàyyi leen Seydina Omar bi mu ñëwee Seydina Omar dafa ñëw rek waaja doon tëgg daw làq lam doon tëgg daw léegi mu ne ko yow ya ibnal Xattaab inna inna shaytaana yaxaafu minka yow ibnal Xattaab kat seytaane def dalaa ragal moo tax ba nga ñëwee mu daw Seydina Omar da ko doon tere pourtant yonent sa salam nee na feet la woon alayhi salaam bon pour tey nañ leen kii ñu feetu comme loolu ci ay mesure ko mais loolu rek gis nga loolu noonu dérapage yi ñu ci newee ñun gan di dérapage yi ñu ci nekke waxatuma laa nag li gën a garaaw mooy lii surtout loolu mooy côté boobu la mais lii surtout lii nga xam ne man na yàq aqiiday nit ndax tem mu def ko bii yéeféran ah bu dee dafa jàpp ne man waa ji sëriñ bi ne fii moom laa jullil ah moo may fajal samay soxla daanaka moom nguurug yàlla ji da am lu rëy loolu sirk la te loolu ñépp kenn waxul lool moo tax affaire bi <clears throat> ndax boo nee parce que wax jii problème bi fi mu ne mooy ne gis nañ sànq li imaam al-Qurtubi wax te loolu boroom xam-xam yi wax naan saar ba nga gis <clears throat> euh, wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira yooyu noonu muy wax ci suuratu Nuux alayhi salaatu wassalaam boroom xam-xamu tafsir yi dañ ne ñooñu ay nit ñu baax la yaaw mooy gars yi dañ leen di woo di leen woo ci yàlla saa bu ma leen woowee ñu naan ma déet bu leen bàyyi seen yàlla yi waaw laa tadarunna alihatakum ngal la waay waxu sayna nuux yi bu mu leen yóbbu alayhi salaam ba ngeen bàyyi seen yàlla yi jamais wala na bu leen bàyyi waddan yàlla biñ ñu naan wadd ndax ay statue lañ leen defaroon walla suwaa ñoom suwaa wayaw ak nasr ñooñu boroom xam-xam yi dañ ne ñooñu rahmatullah alayhi ay nit ñu sell la ñoon tabaax doon jaamu yàlla mooy li imaam al wax sànq ne gaa yi <coughs> ay nit ñu baax lañ woon ñu defaloon leen ay statut ngir di leen fàttaleku buñ leen fàttalikoo góor góor góorgóorlu def ni ñoom génération yi dem say seytaane daal di leen lëmasal seen xol yi seen xel yi lëbëje ko gëm gëmloo leen ne déet gis nga seen mag ña ñi ko fi defoon seen maam yi ñii lañ doon jaamu ñu jàpp leen di leen jaamu ci la mbir yi commencé moo tax loolu saddu zarian foog mu am ci manuñu ñëw ndax boo nee gaa yi <clears throat> ñoom dañ ko doon def ngir màggal leen doon sujjóot ci ñoom mais loolu mooy loolu mooy finalité bi nekkul début ba waaw mooy ñoom ña ko njëkkoon a def defuñu ko woon ngir lii ñoom tàbbi wuñu woon ci lii mais après ñu ñëw seen gannaaw fa xalafa min min ba'dihim xuluuf comme li imaam as-Suyuuti eh, imaam al-Qurtubi wax sànq Abu Ahmad Ahmad al-Qurtubi rahmatullah alayhi wax sànq ne moom gaa dañ ko doon def mais ci ña jiitoon ginnaaw gi nag ñi ñëw seen ginnaaw ñoom ñoo déraper. ñu mujj wa yaj'alunaha ñu koy def qiblatan yatawajjahuna que fii mooy seenu qibla fi la ñuy jublu jàppe ko nag mujj mu nekk xërëm ndax comme que léegi jàpp nañ moo leen defal yépp looloo tax mu ne loolu la yonent ma saa saam tere ñii léegi mu ne kantaa ki nga xam dafa jàppe ci côté ci euh, ab nit ku baax jublu ci di barkeeloog yooyu dañ naan la loolu noonu il faut mu nekk lu ñu cadré parce que mbir yi mooy ñi koy def ñoom mën nañu xam seen bopp mais après dérapage yi te ñun xam nañ ci dérapage yi dérapage yi xam nañ ci dara ku dem ci suñu réewu religieux yi nga xool léeg-léeg ñenn ñi lañu fay def dalay leer ni lii moom bokkul ak ja jamais ñi naan sax jàkka waa jumhur ñi ne jàkka mën naa nekk ab xabru mën naa nekk ci jàkka ñooñu xalaat xalaatuñu wax lool te loolu dañ koy préciser ne loolu moom baaxul waaw. loo xam ne dañ ko fay gis moo tax mënuñu nekk loo xam ne lu ñu jooyal la noonu mooy ne affaire bi masala mi daal pour pour pour tëral mooy ne insha allah li gën a dëgër mooy wax waa jumhur waaw këne li imaam Ibnul Qayyim ne képp ku julli foo xam ne ab xabru dafa am sa julli baaxul dañ naan la loolu loolu noonu dëgërul julleem baax na li ko gën leeral mooy sayyidatu Aïsha néegam lañ denc yonent mi alayhi salaam boo ma nee jagleem la tontu nañ la Seydina Siddiq après fa lañ ko denc te doonu loon dañ di fa jullee après ñu indi fa koo xam ne étranger la sax ci moom muy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu fay jullee te tamit jullit ñi boroom xam-xam yi ak ñi jiite woon réew yi ñoo dugal xabru yonent ma lay sa saab ak loolu gis nga bi ñuy yaatal jàkka ji day fa bokk daf ci bokk te kenn taxawul ne lii nii dafa xaraam lii nii shirk lii nii kon loolu te Seydina Anas wax nañ la léegi Seydina imaam al Buxaari nee na Seydina Anas radiyallahu anhu ba ko Seydina Omar gisee muy julli féete ca xabru ba dane ko ah al qabr al qabr Omar foog moom nee na ma foog ne al qamar la doon wax weer wi weer wi am ku ñëw ne ma ah xabru bi la lay wax nee na ma ma ma xaw a jeng te neewu ma julliwaatal kon bu doon day yàq julli que ça soit commencé ci début bi wala fin bi wala ci ci milieu bi ñoo yem sama julli da doon yàqu. te waxu ko mu julliwaat loolu day wane ne kon mbir mi yàqul julli waaw loolu yàqul julli te tamit manuñu ne lool man da nekk waaw mooy loolu manu la kenn manu la man da nekk mais nag dañuy leeral que il faut ñu leeral que ne loolu noonu lu ñu joyal lu waay neex def waaw ba yi dem yi nga xam ne moom la waa jumuur di wax naan loolu noonu li yonent ma la sa sam ci xadiisu euh, Seydina euh, kii biñ gisoon sànq <coughs> nu mu tuddoo euh, Abu Marsad al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa laa tajlisu ala al-qubur wala tusallu ilayha aw alayha loolu gis nga dañ koy leeral doo ko bul julli ci bu leen jàppee bu leen toog ci xabru yi te bu leen julli jëm ci mooy def ko xibla waaw nga nekk ci kawam di julli di ci dëpp sa jëw ak yooyu loolu dafa xaram mooy yooyu mooy yi nga xam ne garde-fou yi nga xam ne te yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax lu leer nañ waaw kon loolu insha allah mooy li gën a dëgër léegi nag <coughs> kon nan nga mën a waxe képp ku def lii moom xubuur yi la talim naan xaraaba loo euh, réewu jullit ñi boo ko wëree <coughs> daanaka lool bari na loo koy gis boroom xam-xam yu mag boroom nitu yàlla yu mag yoo xam ne seen fañ leen denc dafa nekk ab jàkkaa fa ne te loolu du ay juhaala ko fa def du ay juhaala ko fa def bi a kan moo ne ab ko fa def loolu kan moo ko mën a wax kon nag wallahu taala alam loolu mooy li jub ci mooy li wér ci masala mi voilà léegi nag dañ koo gën yaatal nii mu yaatu lool masha Allah ndax ndax loolu ndax mu leer rek waaw ku nekk xam ne kon ku nekk am na foo teg looy wax lii nag mooy li gën a dëgër parce que jëfu saxaaba yi nga xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha mi nettali xadiis bi du ko nettali xam lool ba pare moom di ko def xanaa këne lii lañuy tere mu koy def ah ba pare ne man bu dul woon dañuy ragal sujjóot gi ci kaw xabru beeg yooyu konoonte kon dinañ feeñal xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku bu doon xamul kooku dinañ xam lool ba pare di attendez voilà kon loolu insha allahu taala mooy li gën a dëgër kon nag bu fi kenn nekk naan kee xabuur yi ak yooyu wéy eh, kii gëmul yàlla kii lii ak lii day jaamuy xërëm déet loolu ñaaw njortu ci sa mais demal nga laaj ko boo gisee ñu koy def am na ñu koy def mais bul généraliser ne ñoom ñépp a yem ñoom ñépp déedéet te yow itam mi am mi nga xam ne waa jumhur nga àndal nootal loolu bu fi nekk naan ñëlay gëmuñu ñoom gëmuñu sëriñ si dañoo baaxul moo tax déet ñoom dañu koy wax parce que jàpp nañ ne loolu mooy diine loolu la yonent ma lay saar saam jàngale ku nekk nag da koy def ngir jàpp ne lii mooy li gën te mooy mooy li ñu war a def sax pas li gën mooy li ñu war a def ku nekk loolu la léegi nag buur yàlla ah, mbir yaa ngoog leer na insha allahu taala kon wax waa jumhur moo gën a noot insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ci waxu imaam Ibnul Qayyim